ci suñu jotaay bii ñu génn ci jotaay bii ñu génn bi àwnillaahi wa minnate ñu ngi woon ba léegi ci tarjama seyyidina Ka'b ibn Malik tarjama seyyidina Ka'b ibn Malik alayhi ridwaanul Malik ak woon nañ fi nga xam ne mooy ñàkk demam ghazwatu Tabuuk bu gudd bi nga xam ne fi saxiixi al imaami al wal imaami Muslim ibn al Hajjaaj raxmatullah alayhima wa kadaalika axrajahu raxmatullahi ala aljamic wa madaaru alxadis alimaam mohammadu bnu muslim ibn shihaab azzuhriyu radiyallahu taala an aljamic moom imaam azzuhriyu raxmatullahi alayhi daldi woon koy jële ci abdirraxmaan ibn abdillah ibn kacb ibn malik moom abdirraxmaan jële ko ci baayam di abdallah abdallah jële ko ci baayam di sayyiduna Ka'b ibn Maalik radiyallahu taala anil jamii gisoon nañu fa bi nga xam ne ci la ñëw dëggal yonent bi aleyhi salaatu salaam bi naafiq yi ñëwee di joxe ay ngànt baatila naan lii moo tax demuñ te lépp dara amu ci waaw dara du ci dëgg yonent bi aleyhi salaatu salaam daal leen jàppe li ñu wax waaw jaayanteeg ñoom kanta Seydina Kaab ibn Malik bi mu ñëwee mu wax moom yonent mi alayhi salaatu wa salaam ne ama hada faqad sadaq fakum hatta yaqdi Allahu fi amrik waaw hatta yaqdi Allahu fiik ne ko jógal kon yow de kii de wax na dëgg léegi nag jógal ba buur yàlla di àtte ci sa mbir ginnaaw gi ñu ne woon mu ne waa ñoñam doon ko dab waa Banu Salima di ko réprimander di ko réprimander ah vraiment Kaab li nga def waroon ngaa bañ a waroon ngaa bañ a def noonu vraiment mënoon ngaa def ni ñi la jiitu woon rek ut ay ngànt noonu mu ne leen mukk mu ñu koy wax nee na ba may ba ma tax naan waaye téemaa delluwaat téemaa delluwaat waay ah daal di wax kon lu contraire ak li ma wax yonent ma lay saar saam waaye nee na ma ne leen est-ce que am na ku def ni man koo xam ne ni man la def dafa wax dëgg ñu ne waaw ma ne leen ñaar ñoom ñooy ñan mu ne fa dakaru li rajulayni saalihayni qad shahida badran lii fiihima uswa ñu tuddal ma ñaari nit ñu baax ñoo xamante ne nii fekke nañ badar am naa ci ñoom doy nañ ma royukaay muy muraara ibn rabi' ak ki nga xam ne mooy Hilaal ibn Umayya al-Waaqifiyu radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma léegi nag a ah, mu continuer noonu yonent mi alayhi salaatu wa nag tere woon leen ne bu kenn bu leen kenn nuyooti bu leen kenn waxati waxar ak ñoom nee na ba mbir mi daal di metti lool ci ñun mel ni du suuf si laa masoon dëkk du nit ñi laa masoon a xam waaw nee na bu ma ñëwoon ñeneen ñaar ñi ñoom seen kër yi lañ desoon di jooy te ñoom gisoon nañ leen ba ñuy gis tamit seen tarjama muraara ibn rabi' ak hilaal ibn umayya alwaqifi radiyallahu anhuma mu ne man maa ci ginoon a dëgër man dama doon génn di dem ci marché yi di dem ci jullikaay yi bu ma mësoon a julli may xool ndax alayhi salaatu wasalaam bu ma ko naree xool mu xool feneen bu may julli nag mu may xool waaw nee bu ma ko nuyoo nag leeruma nag ndax fay na maam fayu ma lool nag moom awma ci lu ma leer waaw nee na daal bu mbir yi bi mu mettee daal hein ma entreprendre benn mbir waaw loolu nag mu entreprendre loolu na ñu war a gis insha allahu taala tey loolu nag mu entreprendre loolu lañu waroon a gis te fa ñeemoon bi mbir mi guddee nee na kon mooy xatta ida taala dalika alayya min jafwati almuslimin ba ni nga xam ne mbir mi daal nii la demee gudd mujj yàgg dummóo yi gi nga xam ne moom lañu jullit ñi daal di dummóoyu ah, léegi bi mu demee noon nee na ma entreprendre benn mbir mooy mashaytu hatta tasawwartu jidaara haa'iti abi tal abi qataada wa huwa ibnu ammi wa ahabbu naasi ilay fa sallamtu alayhi nee na ma ne daal mbir mi demee nii yàgg metti ma ne ma daal di dem ci toolub abu qataada al-haaris rib'i al-ansaari radiyallahu anhu mu ne moom sama doomu baay tex la woon wa ahabbu nnaasi ilayya moom laa gënoon a sopp ci nit ñi ma daldi tasawartu ma ñalgu ma ñalgu miir bi mooy miiru toolam ma daldi ko yéeg escalader ko ñëw nag ci moom fasallamtu alayhi fekk ko fa daldi koy nuyu mu ne waaye fa wallahi ma radda alayhi salaam waaye maa ngi wàcc yàlla ne nu fay defu fay sax tontu sama nuyoo bi fay tontu ma fa qultu lahu ma ne ko yaa aba qataada anshuduka billah hal ta'lamanni anni anni hal ta'lamanna anni uhibbu allaha wa rasulahu nee na ma ne ko yaa aba qataada nuyu ko faalew ma ko maa ngi lay dagaan dila ñaan rek nga tontuma te yàlla kese tax hal ta'lamanna est-ce xam nga ne anni man ah uhibbu wa rasulahu est ce xam nga ne man damaa sopp buur yàlla ak ki nga xam ne mooy ndawam bi est ce que loolu xamoo ko qaala nee na fa sakata mu daal di noppi nee na fa uttu fa naashattu nee na fa uttu ma daal di ma daal dellu fa naashattuhu ma dellu dagaan ko faaye fa sakata faalew ma mooy tontu ma waaye faalew ma waaw fa uttu ba ci ñetteel bi fa naashattuhu ma de ma delluwaat ne ko Abu Qataada xanaa xamoo ne man est-ce que hal ta'lamanna anni ah, uhibbu Allah wa rasulahu est-ce que xamoo ne man sopp naa buur yàlla ak ndawam sallallahu alayhi wa sallam nee na mu ne ma Allahu wa rasuluhu alam loolu daal xaw ma ci dara buur yàlla loolu daal la ma tontu buur yàlla ak ndawam daal moo xam est-ce que yow sopp nga leenam déet waaw mu ne fa faadat aynaaya watawallay nee na mu ne ma buur yàlla daal ak ndawam moo xam nee na fa faadat aynaaya bi mu waxee lool rek ma daldi jooy sama rongoñ yi sax manuma leen a ñuy sottee ko laytu ma wan ko ginnaaw xatta tasawartul jibaal ma aljidaar ma ñal guwaat miir bi comme ni ma fi ñëwee woon waaw mu ne nag bi mbir yi demee noon mu metti lool ba ki ma gën a sopp ci waa lamsaar bi abu qataada sax sama doomu bàytëx lii damay tont même sax ndax sama soppuk yàllaak ak yonent bi sallallahu alayhi sax manuma ko seedeel naan ma buur yàlla ak yonent bi rekk a xam ay way lii yéeme de mu ne fa bayna ana amshi fi suuqil madinati ida nabatiyun min nabati ahli sham mimman qadima bit-ta'aami yabi'uhu bil-Madina nee na man daal bi may jox noonu rek hmm? benn bés fa bayna ana amshi fi suuqil Madina mooy ma jógee ci ci toolu Abu Qataada bi triste waaw radiyallahu anhu di dox ci marché Madina bi ala saakinihi afdalu salaatu wassalaam iz iza nabati ci saase rek soudain ab benn nabatin waxoon naa la jataay bee weesu dinañu gis les nabatin de Petra nga ne ma way ñoom luñ fiy def mane la déglul dinañ ko gis ci kanam insha allah buur yàlla def na moom lañuy gis nii mu ne man daal bi may dox ci marché bi rek benn nabatin benn nabatin min nabati ahli Sham bokk ci nabatin yu waa Shami ci riwaay imaam al Buxaari mu ne min anbaati ahli Shami bokk ci ñi nga xam ne ñooy lee nabatin yu yu Sham ñi dëkke Sham waaw ñoom nag dañ leen doon woowe nabatin ñoom ay ay ay ay paysan lañ ay baykat am nañu ne ñoom nabatéen yi dañ leen koo tuddee parce que hein euh, ay baykat lañu woon mooy fi ñu jógee mooy seen tur ni mu jóge mooy temps yi ay baykat lañu woon mooy istinbaatul ma di xëcc di di di tirer di extraire ndox ak di ko génne ci suuf si xam nga seen foofu désert la dafa naqaree am ndox mais ñoom dañoo am ay technique yoo xam ne moom la ñuy ute ndox di ko mën a extraire di ko génne ci suuf si moo tax ci ñoom istinbaatul maa boobu ci la seen tur jóge ñu naan nabatin an an boot loolu benn wax la am ñu ne déedéet déedéet ñoom seeka seen maam lañ leen di woowe waaw mooy inna ñu ne nabat nabatin yii ñoom nabat ibn hanib ibn ami ibn umaym ibn laawiz ibn saam mooy seen maam ci moom lañ leen di dàqantale muy nabat boo bële moo tax ñu naan leen leen nabatin wa an al anbaat wa nabat mooy loolu ay pluriel la bu dee kenn nabati la ñuy wax id moo tax mu ne ida nabatiyun benn nabatin de Petra foo fële ca suufu Jordanie borom montagne yu rëy yoo nee na man daal soudain rek ci marché bi may dox noonu am benn waay boo xam ne ci ñoom la bokk bokk ci les nabatéens de Cham yooyu yooyu dëkk Jordanie wa mimman qadima bi taami yabi'u bil madina moom nag li ko fi indi woon mooy dafa bokkoon ci ñi nga xam ne mooy bi nga xaman mooy dafa bokkoon ci ñi nga xamante ne nii dañ doon ñëw Medina di jaay si waaw ñoom dañ doon jaay si lan lañ doon jaay si ñam waaw dañ doon jële ñam defar ay ay ñam yoo xam ne moom la ñuy ñëw di ko jaay si fi nga xam ne mooy Médina parce que yooyu yomb fa parce que yooyu yomb fa ñoom dañ doon jël di jaay si lekk foofu waaw loolu it dañ ciy jàngalan que ne yéefér yi réewu yéefér yi mën nañ fay exporter lekk waaw wala importe waaw mooy di jële ci réewu yéefér yi ndax ñii ay yéefér la ñoon nabatéen yii ay moo tax te waa ji am nasaraan la woon ay chrétien la woon lu cëppoon moo tax am na ci beneen riwaaya bu Seyna Ma'mar bi dane ah, kaana nasraniyan ah, moom am nasraani la ida nasraniyun jaa bi ta'amin lahu yabi'a rek benn nasraan muy benn chrétien mu ne ab chrétien boo xam ne dafa jóge Sham ñëw di ko jaay di jaay si li nga xam ne mooy ñam mooy kon mën nañuy importer di jële ci réewu yéefari ay lekk mais à condition mu nekk lekk yoo xam ne yu dagan lekk la waaw mu bañ a nekk yàpp woo xam ne ñoom duñu ko rendee ci seen charia bu dee ñooñu ay chrétien lañ bu dee Europe moom de toute façon fii loolu amatu fi waaw lekk gépp lekk goo xam ne bu ñu importer Europe la indi ko Sénégal muy lekk goo xam ne dafa am viande daganul benn jullit di ko lekk waaw fekk xanaa mu nekk woo xam ne c'est marqué xalaal mooy mbir mi xalaal la bu dul loolu viande Carrefour yi casino yéeg ñoom Auchan ak yooyu yépp géant loolu ak jullit amul droit di ko lekk ndax ñoom li ñu li ñu rendi du ñu rendi sax ñoom seen façon rey dañuy électrifier loolu lan la dafa nekk loo xamante ne nii dafa nekk loo xamante ne nii lan la mooy mayta la médd la waaw médd la médd la chrétiens yi même que chrétien bu rendee du lu rendi baax na de comme ñu la waxoon bi ñu gis affaire rendi yi bu dee ab jullit moo mën a rendi mbir mu nekk médd lan ngay xalaat ci chrétien ñu naan la lu mu rendi baax na jullit bu ñëwee wala ta'kulu mimma lam yuzkar ismullahi alayhi buleen lekk la alquran wax li nga xam ne kenn du ci tudd turu yàlla ci loolu waaw xatta li ngay lekk bañ koy rendi buñ ci tuddul turu yàlla walla nit ke nekk koo xam ne daf ko fàtte du moo ko tey mais bu ko teyee rendiwu ko ci turu yàlla tudd ci turu yàlla kooku medd la wala mu tudd ci turu keneen bismillah bu allahu akbar walla bismillah barki sëriñ diw nga rendi loolu medd nga jox gaa yi parce que suñu borom dane bu leen lekk lu dul loo xam ne turu yàlla lañ ci tudd turu keneen bokku ci loolu mooy affaire bi yow kon jullit bu rendeewul noonu tay ko ne waaye tudduma benn turu yàlla kook li mu tudd bu rendee yow bu dee sa xaru tabaski la woon mooy yow medd la amu ngeen droit di ci lakku c'est fini nga boobuuti meneen xar mais boobu c'est fini julli tubaab waaw loolu la c'est fini yow c'est fini parce que medd medd la la jox waaw kon lan nga may xalaatal kuffaar yi ate moom bu rendee du baax même mais mu ne allahu akbar rendi sax baaxul waaw lu tax parce que il faut moom habilitation ñi am habilitation ñii la te loolu waxoon nañ ko ah gisoon nañ ko bi ñuy gis affaire ren mooy ab jullit góor ak jigéen a ci yem jigéen man naa ren yi waaw góor ak jigéen jullit pour nga abilité il faut nga nekk jullit wala chrétien wala juif wala juive wala chrétienne ñooñ ñooy ñi habilité waaw mooy ñooñu ñu tegee ne ñii ñoo mën a rendi léegi nag mu des leneen bu ñuy rendi ana li ñuy wax mooy tudd turu yàlla ku fi tudd leneen bismil masiixi bu dee chrétien yi ab chrétien bu rendee noonu au nom de de du fils du père et du saint esprit rendi loolu mbamba loolu xaram la manoo ko lekk manoo ko lekk waaw ndax wala ta'kulu mimma lam yadhkur ismullahi alayhi bu leen lekk loo xamante ni suñu boroom ne loolu fisq la waaw loolu fisq la ak génn topp la kàccorte la ñi koy lekk ci perversité lañ nekk sont des pervers waaw te moo bi wax naa la diirul sont des pervers waaw ay kàccoor la moo tax léeg-léeg nga gis ustaasu kàccoor kon muy bàkkoo ne moom ba demee Europe dafa lekk kii waaye bon dañu ñëw yàpp yooyu danga naan bismillah rek lekk aywa mooy ne kooku kàccoor la ndax suñu boroom nee na loolu fisq la kon tey fisq ka koy def mooy faasiq waaw waaw julli ña koy def ñooy julli ñi liñ ne lii nii ku ko def mooy mooy ak bokkaale la ña koy def ñooy bokkaalekat yi fisq ak génnuk topp ak kàccoor ña koy def ñooy kàccoor yi kooku premièrement kooku warul woon a ci diine mais senegaal rien n'est régulé en tout cas diine ju lu waay neex wax la waaw mel ni sabar ju tas ngumbe gu tas fu waay jaar waaw nu waay neex def ñuy fontoo ñuy fowe diine ji waaw di waxe seen xel ak niñ ko jàppe ñoo xamante ne nii ñaari masala yu leer manuñ la ko leeralal tegal la ko ci fu leer ci waxu boroom xam-xam yi teg ko alxuraan ak sunna daanaka xawuñu koo man bu ñu leen laajee au lieu ñu tontu li ñu leen laaj ñoom ñu joxe seen cas personnel ku la laaj sa cas personnel kan moo la laaj yow ba nga demee fee fee bërëb sàngam lan nga def laajuñ la yow li nga def laajuñ la parce que soxlawu ñëw li nga def doo suñu royukaay dañoo yaakaar ne nag am nga xam-xam moo tax ñu lay laaj boo xamul woon dañ la fii ba te ku xam ne kooku noonu la mel amatoo droit di ko poser question waaw parce que ki ngay poser question non seulement dangaa war a xam ne moom xam na. wala en tout cas nga gis ñi nga xam ne ñoo xam ne waa ji moom habilité na waaw diw moom ba pare teg ci mu boole am ragalul yàlla ndax bu ragalul yàlla mën nay daganal lu yàlla xaraamal di xaramal lu yàlla daganal ndax dëgëru fit ak ñeme yàlla te loolu dafa bari waaw wa man azlamu mimman iftara ala allahi kadiba suñu boroom nee na ana kan moo gën a mën a bokkaale gën a mën a tooñ mooy faman azlam amul ku gën a mën a tooñ ki nga xam ne iftara day duural di sosal alallahi buur yàlla kadiban ay waxu nar mu naan buur yàlla lii moo wax lii moo daganal lii te nag nga ne lii moo dagan te loolu noonu fekk daganul mooy comme si danga ne woon buur yàlla moo ko daganal waaw aw kaddaba bi aayaate wala sama aay ma wàcce doxale leen nii lii mooy lu dagan kuy lekk na nga lekk loo xam dañ jeetu tur yàlla nga ne ma noono noonu nga ne ko noono mu ne ñooñu ulaa'ika yanaaluhum nasiibuhum min alkitaab hatta idaa jaa'athum rusuluna yatawaffawnahum qaalu aynamaa kuntum ha min dunillah aynama qaalu dallu anna wa shahidu ala anfusihim annahum kaanu kaafiriin suuratul araaf waaw kon loolu la faut faire très attention mooy suñu boroom nee na gis nga gaa yooyu bàyyi leen ñuy def lool mu ne ulaa'ika yanaaluhum nasiibuhum minal kitaab li ma leen bindal ca lawhul mahfuus ci wërsëg ak tamit ne loolu lañ war a def ci kaw suuf ndax yooyu buur yàlla bind na ko bu yàgg laata sax gañe àdduna moom bind na li nga fi war a am ndax sa'id ngay doon ku texe ngay doon am shaqi yooyu yëpp bind na ko sa sa sa wërsëg yooyu yëpp mu ne nag li gis nga loolu ma ko nattal wallam woowu ca téere ba la ma bind te du effacé ca fa nga xam ne mooy ummul kitaab bàyyi leen ba mu jote loolu lépp ba pare gaa yooyu xatta ba nag mu jeex xatta idaa jaatum naa ba suñu ndaw yi di malaaka yi ñëw yatawaffawnahum di leen faat xaalu ñu naan leen ayna ma kuntum tad'una min dunillah ana ña ngeen doon woo bu dee ñoo xam ne ay nit a taxoon ngeen di dox loolu waaw ngeen di daganal lu yàlla xaraamal parce que yow sëriñ diw ngay àndal te moom loolu la gis hein mu leer na ne ci bakkanam la ko teg moom day waxi bakkanam rek yow yaa koy utal ay lay ci alquran te xam nga ne kooku mënoo ko utal lay mais di ko jéem utal lay baatila waaw ay adilla baatila yu neen suñu boroom ne suñu boroom ne hein loolu lañ leen di laaj ay na xaalu malaaka yi dañ leen na mais ay na maa kuntum taduna min la ana ña taxoon ña ngeen doon woo doon leen leen topp doon leen jaamu parce que mooy ñi nga xamante ne nii bu yàlla digle ñoom ñu digle lañu digle wutee li yàlla digle ngeen bàyyi li yàlla digle topp ñoom seen digle kon nag ñooñu ñoom ngeen doon jaamu bàyyi fi yàlla ana ñooñu léegi yaa ngi nii di faatu lan lañu la manal wooleen leen wa qiila man raaq wa dhanna annahu al-firaaq wal taffati as-saaqu bis-saaq ila rabbika waaw waaw ne man bu boobaa di nga xam ana moccukat bi ana ñi nga xam ne ñoo la taxoon a weddi yàlla anañu ñi la taxoon a doxe sharia woo yu ñu ñëw ñu fan lañu ne aynahum woo leen ayna hum fan lañ ne wa qiila ñu ne man ana kan ra ana moccukat où sont les médecins bon où sont les bons médecins ñu ne man ana kan ra mooy moccaate mooy fajaate ñu yóbbu la ci médecin yi bu dee président nga ñu yóbbu la ah ne Sénégal suñu médecine dara baaxu ci waaw parce que les moyens qu'il faut mettre ñu ko ci ñu nga ca baasu suufu baasu politiciens ya ndaje politiciens ya foofa la xaalis ba ne waaye hôpitaux yi ñoom ñooy la l'enfant pauvre de la république <laughs> seen waxi caaxaan yooyu ay république waaye baleen rek waaw nga daal di ñu yóbbu la transférer la au Maroc waaw wala ñu yóbbu la Val de Grâce ngir nga am grâce dodoo am grâce waaw wa qiila man raaq waltafati saaqu bisaaq waaye noon leer na le mu yow keroog ngay faatu de ilaa rabbika ca sa boroom nga jëm sa boroom almasaaqu fa lañ lay conduire fa nga jëm xam nga ne de <laughs> moo tax suñu boroom nee na gaa yi nga xam ne dañu fi nekk di daganal li ma xaraamal di xaraamal li ma daganal waaw waaw buur yàlla ne lii moo dagan nga ne ko loolu loolu ah mu ne fii lañuy jaar malaaka yi di leen laaj ana la leen taxoon la leen tere woon a topp yàlla anañu xaalu dallu anna sànko na réer nañ de gisuñu leen waawow gisuñ leen de waawow sëriñ diw ma taxoon may def lu ma neex sama feebar bii ba ma tëddee semaine gi maa ngi tëdd woo sax defuma ko waaw keroog dégg naa woona ma ñu ne ma damaa feebar keroog woote waatul sax ngir xam ci lu ma ne waaw bu dee nag kooku àndoo woon moom ngir yàlla si fini yow yow yàqu nga waaw moo tax bu boobaa yow looy tontu malaaka yi xaalu dañu naan dollu an na ab absenté nañ de bàyyi nañ ñu de trahir nañ ñu de newuñu fi bu boobaa nag wa shahidu ala anfusihim annahum kaanu kaafiriin ñu seede ci seen bopp que ne ñoom dañu doon weddi aaya yàlla yi voilà ndax lan topp seen bakkan ak topp ñoo xam ne toppaguñ leen dara ngir doon supporter te yàgg naa leen wax yàlla indiwuñu fi ngir ñu nekk supporter suñu borom dane i'malu fa sayara allahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun jëf leen vous êtes des acteurs dama leen fi indi ngir ngeen jaamu ma jëf leen bu kenn nekk supporteru kenn waaw nit di defi caaxaanam nga nekk fi di tàccu di applaudiser n'applaudiser pas bu fi kenn applaudiser kenn demal nga liggéeyi lañ la wax demal nga liggéeyi demal nga liggéeyi lañ la wax aywa nga bañ fi nekk caaxaan topp ñoo xamante ne ni newawuñ fi lu dul seen bopp newawuñ fi lu dul seen bopp waaw ak seen dara yu rëy looloo leen fi kii de muy leer ñuy daamine waaw di lekk di noos di voyage yi di wër yow nag ñu def la ki nga xam ne yaay seen couteau waaw wala seenu seenu cumuwaar ndax gars yi nee nañ ko am ku dudu lakk ñu defal la mais bañ a lakk fii moom ñoom ñépp ay lakk waaw ngeen jàpp diine yàlla ji ngeen jàpp diine yàlla ji di lan di ko foowe waaw alladina ittaxadu diinahum lahwan wa la'iban lu yéeme la de wallaahi war nañ ko jàng ñun sénégalais yi waaw war nañ ko jàng génn suñu caaxaan yi ak supporter bi nga xam ne booy supporter da ngay supporter baax sax. parce que gorte rek doyul hmm. nekk fi diwa baax diwa baax diwa baax rek yow ñeme ngaa ñëw ci yàlla ñu ne la yow yàlla ne la bon aywa c'est ton tour kaay ñu régler la loo def nga naan man dama ne woon rek naan diwa baax diwa baax diwa baax diwa baax baax na wax ko mais mënuñoo dëkk ci diwa baax il faut ñuy jëf wala ngay jëf sax te naan diwa baax mais defoo dara yow sa jëf ji gën a rëy mooy yaa ngi teg rek ci diwa baax loolu dara voilà ah kon nag képp ku fi nekk di daganal yooyu mooy waxul dëgg il faut alal mooy man nañu importer lekk ci réewu yéeféer yi di ko dugal ci réewu jullit yi mais à condition mu nekk lu dagan à condition mu nekk lu dagan waaw lépp loo xam ne dañ koo rendi en dor de ni charia jàngalee la ñuy rendee loolu jullit manu koo lekk mooy cuisse am nay am nay jamono vers les deux mille jàpp deux mille trois am na ngan di ay yoo kenn xamul yuñ tuuroon biir senegal ñu naan pays européen yi la jëwe mais loolu yi waruñ ko maa lekk kan moo ko rendi nga dégg oustaz yu ñeme yàlla yi hein naan ah te yeewuñ parce que ñoom dañu jàpp ba léegi ne Europe ay chrétien lañ mais Europe fan la nekkee chrétien France France chrétien lañ la France n'est plus chrétienne depuis des siècles depuis des siècles la France n'est plus chrétienne wayow gars yi gars yi maa xal yeewuñu boroom xam-xam da nekk sa doomu jamono mais suñu ñàkk a yeewu tax na lu ñëw maa xal laa xamuñu sax li xew xoola yonent bi aleyhi salaatu wa salaam nii suñu royukaay keroog lan la wax lan moo tax waa Makka bi bundu xataal yéeféer julli nii mu xamee ci ne inna bil inna inna ah, bil habashati malikan la yuzlamu am na benn buur bu maandu bu nekk Éthiopie kenn du fa tooñ kenn hein ah? lan la xame ne Qaysar mu ngi fële moo ne fële nan la xame ne Kisra moo ne mooy buuru Perse nan la xame ne Muqawqis mooy saaxibul Iskandariya lan la xame ne ñoom ibn Abi Shamir ñoom ñoo jiite wal wi Malik Ghassan mooy yooyu yëpp nan la ko xame bu doon ne day toog rek coupé wu yooyu yëpp du ci am benn benn benn solo du ko jox benn solo hein mais dañuy toog fi ñu ne sax xamuñu la fay xew dëgg-dëgg te ñu ne ñun ñooy xam ne diine mooy loolu xam nga ne yéeme na te doy na waar mooy waroo mën a wax ci diine yow parce que xamoo li nit ñi nit ñi lañuy ñëw di la laaj laaj yoo xam ne ñoom li ñu bëgg nga tontu lañ lay poser question bi. moo tax nit da ngay yeewu boroom xam-xam dafa war a nekk doomu jamonoom waaw nekk doomu jamonoom nag nekkul rek xam actualité nekk branché déedéet sa diine ngay xam bu leer nañ xam diine ji nan lay appliquer woo ci jamono ji ma ne waaw am na principe yoo xam ne du changer mukk nga xam taxayurul ahkaami bi taxayuri zamani wal makaan fan lay ame wuuteeg changement wu atte yi selon changement époque yi ak lieu fan lay amee naka lay ame bërëb yi naka la atte bi di soppeekoo selon que bërëb bi ñu nekk wala jamono ji ñu nekk loolu nga xam fan lay doxe waaw boo amee règle nga xam regle bi ci yal condition lañ koy appliquer boo amee sama médicament mais aspirine kay baax na mais bu ma fekkee loo xam ne aspirine contraire la ci moom baaxul ci koo xam ne feebar bu mel noonoo ko dal ma jël ko defal ko ko ji mais aspirine baax na mais ni ma ko administrer fi jamono ji ma ko jële moom baaxul waaw kon nag wax yooyu yépp waxi caaxaan la yoo xamante ne nii da koy dégg fu ne man man comme que man dama leen man yooyu déglootuma gaay mais dañ la koy rapporter yenn yi yenn yi moom man maa ko dégg waaw jamono yi ma leen den dégg doon déglu ñoo ko ñenn ñi ngay dégg ñuy wax wax yu ñeme yàlla yooyu tuddal turu yàlla lekk kan moo leen wax lool bu ñuy wax ñu naan ay hadith sayyidatu Aisha radiyallahu ta'ala sayyidatu Aisha li wax lal la inna naasan xadiisa ahdin xadiisu ahdin bi jaahiliya yatuuna bi loxmaan inna loxmaan dafa am aw yàpp wu ñuy jógee ci ay nit ñoo xamante ne nii ñoom bi ñu tuubee yàgguñu xamuñu ndax tudd nañ ci turu yàlla ak ñoom yeneen tibaay saab saab ne tudd leen ci turu yàlla te ngeen lekk mais loolu dafa bokk xam nga la wax nit ñoo xam ne dañoo mooy dañoo tuub ay tuubeen lañu mais bi ñu tuubee yàggul mais ñooñ kay xam nañ ñi ñuy rendee ñun nag yàpp yi bu jëwee ci ñoom dikkal ñu ñun xamuñu ndax ñoom bi ñuy di tudd nañ ci turu yàlla am déet mais ay jullit lañu ay jullit lañu mooy dëgg la lu ñuy teel a comme que dañuy door a dugg ci l'islam man naa am des fois ñu koy fàtte mais loolu garaawul loolu laa la wax sànq ne bu dee nit ki da koo fàtte. turu yàlla bi muy rendi xar bi wala loolu loolu garaawul parce que kooku du intention am da koo fàtte mais ki nga xam ne moo ko tey siyama bàyyi ko kooku loolu mooy nekk médd Sayyidatu Aïsha loolu nox gars yi dañu ñun dañ doon hésité ay jullit lañu mais dañuy door a tuub est yàpp yu ñuy indil est tudd nañu turu yàlla am dé yonent ma ne saab-saab ne loolu bu ñëwee tudd leen rek turu yàlla ngeen lekk mais loolu tudd leen turu yàlla ngeen lekk même bu ko waxul woon mais mooy yàpp même bi nga xam ne ki koy rendi doo cee tudd turu yàlla yow boo koy lekk da ngay tudd turu yàlla wii wala non mais c'est tout ça c'est aussi simple que ça waaw tudd leen turu yàlla ngeen lekk ndax ñoom dañoo xamul woon et comme que gars yi dañuy door a tuub mais bu ñu ko fàttee nag yonent bi sallallahu alayhi wasallam xamal leen ne bu leen bu dee dañ ko fàtte garaawul yéen tudd leen turu yàlla rek te ngeen lekk. loolu bokk nag ñu naan la yéeféer bi fële la jóge rendi loo xam ne tudd ci turu yàlla wala tudd ci ay bismil masiixi au nom du Christ rendi nga ñëw naan ma ay tuddal turu yàlla lekk waaye euh, euh, lekk euh, yàpp grande surface yi ñoom casino gi yooyu yëpp dagat na tuddal turu yàlla bolognaise al bam neex bolognaise yi safara la lay jox de ay boulettes yi safara la la waaj yi sexal waaw waaw yow waa ji yooyu mu ma lay jox fii batnika naar la lay soxal bi yoboo nga def attention waaw te kooku kenn du ko ëppi bàkkaar moom parce que mooy ñi nga xam ne ñoom ñooy ubbee ci yoonu ci l'islam di wax loo xam ne du dëgg kon nabatin bi lal la doon def imam Seydina Kaab ibn Malik radiyallahu ta'ala an na da doon jële ñam fi nga xamante ne nii mooy seen réew ca Petra ca Jordani ca Sham indi ko Medina di ko jaay bu doon ne daganul woon jullit ñi ñoo naan ko eh sëy bu ko fi indi mais à condition mu nekk ñam yoo xam ne comme ay lem xam nga yooyu gars yi dañ koy indi ngay gis nit ñi du jóge Casamance ñëw grand marché grand grand marché central bu Pikine di ko fa indi wala di marché port bi léegi foofu la léegi ñu ko fay jaay ndax yooyu dafa nekk yoo xam ne yu am solo la ah comme lu mel noonu rek la. waaw léegi nag bu dee nekk gaa yee nabatin ay yéeféer lañu ñoom ñoom lañuy indi lu am yàpp la loo xam ne loolu kenn du ko lekk xanaa à condition muy comme kay chrétien lañ muy ne ñoom dañuy rendi fekk ñuy respecter ni ñuy rendee ci turu yàlla voilà bu boobaa ñooñu it mën nañ ko lekk loolu mën nañ ko lekk te tamit réewum jullit boo la fa aw yàpp jógee doo fi nekk di di questionner waaw Sénégal parce que loolu it loolu la mooy loolu la boobu bokk na ci façon wu taghayyuril ahkaami bi taghayyuriz zamani wal muy wuute soppandeku ah atte selon lieu bi ak bërëb bi mooy lan mooy lan mooy comme euh, waa ji nga xam ne moom Sénégal la nekk Sénégal réewum jullit la ah mooy moom yàpp bu ko dikkalee ku dem jëndal ko ci marché bi yàpp ñëw soxna si bu demee nduggi ñëw du fa nekk naan ko é yow sa yàpp wi ndax xalaal la ah est ce bind nañ ci xalaal est ce que laaj nga waa ji est ce que ren dina ko ci yoonu sharia loolu kenn du ko laaj kenn du ko laaj non non parce que al hukmu lil ghalib wan la hukma la ndax atte bi dañ koy jox li ëpp fii dëkkum réewum jullit la mooy li nga xam ne loolu lañ xam mooy jullit ñi bu ñuy rendi dañ ciy tudd tur yàlla moo tax ñooñ kenn du leen laaj est-ce que gars yi lii yàpp bi yow hé femme sama yow sa yàpp wi nga ma nga ma nga ma nga ma toggal ceebu ganaar gi wala ceebu yàpp bi est wuur na déet loolu dangay lekk waaw alors que bu dee Europe dëkk boo xam ne réewum yéeféer la bu boobaa da laaj yàpp wi est-ce que ndax dangay laaj fii parce que li ëpp li fi yàpp yi nekk mooy du nekk xalaal kon il faut nga laaj eh di loolu da koy bàyyi xel waaw boucherie sàngam bu dee nag koo xam ne it xam nga ne moom Europe la ne mais fi mu nekk yooyu mais moom boucherie xalaal yi lay jënd kooku it jarul nga koy laaj bu ñu la invité fenn manoo dem ba foofu naan leen eh bon yéen seen yàpp yi parce que yow ñooy xam nga ne bu dee yàgg ngaa xam ne ñii boucherie xalaal la ñuy jënde baax na mais bu dee ñoo xam ne danga am dut ñoo ñooñ da ngay laaj ah. si si loolu da laaj surtout ñoo xam ne yow ni ñu leen gisee dañoo sàggane yu gën a rëy yooyu ko muy ay julleek sàggane julli sàggane woor ñooñu moom buñ la kiiwee bu yaboo nga laaj leen ne leen bon yéen seen yàpp yi mbaa mbaa du yàpp Carrefour rek waaw bu ñu nee yàpp Carrefour nag dañu tàmm naan yàpp Carrefour mais Carrefour day def xalaat léegi ak grande surface yi parce que loolu la suñu mbokku naar yi rek ka tax waaw bu doon ñun les noirs musulmans rek les sénégalais surtout benn xalaal du fi am parce que ñun moom dara waaw jàkka yi bu amee ñooma ñoo xeex ba mu am ñun moom de toute duñ ñu fa sax gis waaw daanaka ku fi lu ba dem sa bopp ngay gis en tant que noir bariwuñu xanaa ay côté Paris boo gisee yenn noirs yi moom mooy ay maliens la ñuy doon ak ay tchadiens mais sénégalais c'est rare. parce que noonu lañ mel suñu réew jàkka yi daanaka xanaa ñooy liggéey ci côté jàkka ay mécaniciens yu liggéey côté jàkka bu julli jotee ñëw julli si waaye jàkka normal <laughs> benn sàppe bi sax du fees suñu jumaa yu rëy yi ñuy bàkkoo suñu jumaa yu rëy yi laa wax de ci Bawol ak Jurbel ak fépp boo moytuwul am na yenn jamono yoo xam ne benn te mbir mi du nit ñi dañ fay newul de nit ñi ngi seen kër yi demuñu fenn demuñu fen ñu nodd di julli boo mayul première saraka bi du fees waaw te moom lañuy bàkkoo ci réew yi loolu ban njariñ la am innama ya'muru masajid allahi man amana billah ñuy dundal loolu mooy ñi ragal yàlla gëm yàlla gëm yawmal qiyaam waaw te ragalul kulul borom bi subhaanahu wa waaye ñun wallahi moo tax war nañoo seetaat suñu bopp ah. war nañu seetaat bu baax suñu bopp waaw waaw suñuy defo kenn mënu koo lim ba takkoo on est que défaut wal iyaadu billah ba pare mooy parce que loolu baax la nga xam ne lii mooy sama problème loolu lu baax la waaye nag en général wolof bu gis loolu jamais moom défaut ñeneen ñi rek lay gis waaw kon nag képp ku la fi ne waa ji lekkal lu la neex lu jóge Europe baax na lu jóge fee yey yéeféer la ñu xamuñ mooy kooku moo xamul li muy wax voilà mais fii lañ fiy jàng ne importer ñam mu jóge ci yeewu yéeféer yi di ñëw ci jullit ñi loolu baax na waaw waaw ba mu des à condition bu nekk jamono yoo xam ne hein waaw jamono yoo xam ne mooy yooyu dafa jara bàyyi xel bu naree yàq économie bi hein dëkk bi réew mi du ñu yàq économie réew mi parce que ñoom ay yéefar ñoo indi ñoo gën a yombale ah non loolu lépp dafa am solo quoi waaye ñun moom. Hmm. moom sawaay bu tubaab bi ñu gën wolof beeg séeréer beeg joolaa bi léegi nag kon mu ne na nabatin boobu man daal bi may dox ba ma génnee ci kon <coughs> ñu ñëwaat ci qissatu Ka'b ibn Malik al-Ansari radiyallahu ta'ala anhu warda mu ne fa bayna ana amshi fi suuqil madina ida nabatiyun min nabati ahli Shaam mimman qadima bi ta'aam yabi'uhu bil madinati yaqul nee man daal bi ma jógee foofu ci tool bi di dox daal ci ci tool si Abu Qatada may dox ci marché Médina bi rek benn nabatin bokk ci nabatin yu Shaam yi bokk ñi nga xam ne dañuy ñëw indi ñam indi ñam biir Medina di ko jaay waa ji ne ma waa ma dégg daal way ci saase ma dégg mais naka noonu daal ma dégg waa ji naan man yadullu ala Ka'b ibn Malik nee na moom muy wër ci bi nabatin bi naan kan moo may tegtal ci Ka'b ibn Malik Ka'b ibn Malik laay laaj man yadullu ala Ka'b ibn Malik man ana kan yadullu ala Ka'b ibn Malik <laughs> ah, kan moo may moo tegtal Ka'b ibn Malik waay nee na nit ñi di ma ko fa tafiqa an-naasu yushiruna lahu ilayya nit ñi di ma ko joxoñ waaw di ko joxoñ naan ko mu nga nale mooy kële dañ joxoñ rek lañ ko def fu mu romb ne man yadullu ala Ka'b ibn Malik waay waay mais nabatin bi moom lu muy doyee Kamb ibn Malik ak lu mu koy doyee nii <laughs> man yadullu ana kan mooy te kan moo may tegtal ala Kamb ibn Malik kan moo may tegtal Seydina Kamb ibn Malik kan moo may tegtal ci Kamb ibn nee na nit ñi yushiruna nit ñu commencé fa tafiqa an-nas ilay di ma ko di ma tegtal di ko di ma leen tegtal di ma joxoñ ah di tegtal waa ji di ma joxoñ xatta jaa ani fa dafa ilayya kitaaban min maliki Ghassan ba waa ni may dikkalee nabatin bi daal di may jox benn lettre boo xam ne maliku Ghassan moo ko jox maliku Ghassan moo doon kal al-Harith ibn Abi Shamir al-Ghassani moo doon maliku Ghassan waaw ah <laughs> waaw léegi moom alxaaris ibn abi shamir gisoon nañ ko ca lettre ya gisoon nañ tamit jabalatam na lay ham ñoom ñëpp côté Ghassan foofu Ghassan lañ newoon ah <coughs> nee na waa ji jox ma lettre bi lettre bi ne ma maliku Ghassan moo la ko jox <laughs> ma ne waa man maliku Ghassan lan la ma amee man man kambu baay ba may joxi lettre ah nee na wa kuntu kaatiban fa qara'tuhu fa idha fii nee na man nag Kaab mooy bindkat laa woon mooy ku xamoon langue bi laa mooy dégg mënoon naa bind manoon naa liir waaw nee na fa qara'tuhu fa idha ma liir lettre bi gis ci ci biir amma ba'd xam nga Maliku Ghassan chrétien la ci ci satellite Qaysar Hiraql la bokk César mais mu bind ma nee maa ngi gis ci lettre bi li amma ba'd waaw ginnaaw lii ginnaaw les salutations d'usage mu ne ma fa innahu qad balaghana lii wane woon ci lettre fa innahu qad balaghana anna sahibaka qad jafaak walam yaj'alka allahu bi daari hawaanin wala madya'a wala madya'a falhaq bina nuwaasik <laughs> loolu la ci maliku Ghassan defoon maliku xasaan alxaaris ibn abi shamir bind ci lettre bi ndeke yëg na li dal ñoom Seydina Ka'b ibn Malik te xam nga dafa yàgg ka cinquante jours te comme que ñi nga xam ne ñoo jóge côté yooyu xasaan ak Sham ñu ngi fay ñëw di jaay si ñoo ko ne ko ah jullit ñi de am na ñoo xam ne keroog seen xare bi ñëwoon fii contre suñu kilifa yi di waa Qaysar ak ñooñu Qaysar Hiraq am na ñoo xam ne de demuñ mais dañ leen dañ leen a isolé léegi daanaka duñu waxantee ñoom duñu leen defati yépp Maliku Xasaan nag bi mu yëgee lool mu bind ko leet Kaab ibn Malik te tamit Kaab ibn Malik dafa siiwoon en tant que poète nee na maa ngi gis ci biir lettre bi lii la bind inna ah mu ne ko bind lii fa innahu li am ba am mooy li wér mooy xat dëgg-dëgg balaxanaa jote nañu man maliku Ghassan di buurub waa Ghassan anna saaxibaka këne sa waaji mooy yonent mali saa nañuy wax xat jafaaka mooy daf laa daf laa wan gannaaw léegi daanaka dara mayetuñ la dara dootuñ waxateeg yow dootuñ jëflanteeg yow mu ne ko nag walam yajalka Allahu bi daari hawaanin wala mad mad yaa waaw xamal ne nag boo buur yàlla buur yàlla tegu la foo xamante ne nii dañ fay dañ fay ñàkk di di di neenal sa àq waaw waaw yàlla tegu la foo xam ne dañuy neenal sa àq foo xam ne dañ koy sànk tegu foo xam ne dañuy sànk sa àq tegu foo xam ne dañuy sànk sa àq buur yàlla tegu la foo xam ne daara kër goo xam ne hawaan fa ngay toroxe buur yàlla daal dara la fi tegul mooy obligé wu la nga nekk foo xam ne dañ la fay toroxalaa waaw walla madian obligé wu la nga nekk foo xam ne say àq say droit kenn joxu la ko yow en tant que citoyen voilà pourquoi il se comporte comme ça envers vous lan nga def lu garaaw léegi nag buur yàlla tënku la fi ah léegi ni ngay def fal xaq bi naan waasik mais ñëwal ci ñun ñu jàppale la nga nekk fii ñu nekk ñoo xam ne ñun ngay dëkkal ñëwal fii viens ci sama nguur man Maliku Xasaan jógal Medina nga ñëw fii te boo ñëwee fii di nga nekk man du ma fi nekk naan la génnal sa diine ah resteel sa diine mais boo ñëwee fii nga nekk en sécurité foo xamante ne dañ fay reconnaître say droit waaw <laughs> lii amul lum lay niro <laughs> Euh, gis nga lettre bi gis nga lettre bi ah kàccoor moo tax kàccoor yi defuñ lu bees wallahi kuffaar yi defuñ lu bees de yéeféer yi génn wuñ fi lu bees ci xeex diine yow gis nga gars yi liñ def ni yow de toute façon boo boo xawee suivre tuuti xool xoola benn analyse bu ndaw dëkku jullit yi ak dëkku yéeféer yi dafay xew rek seen diggante nga xam ne lii nii lii day am ba léegi mooy est dégg tubaab yi seen organisme internationaux yi ñuy wax seen association droit de l'hommiste yi nga xam ne dañuy ñëw léegi ba am ci ay branche yu am biir réew yi réewu jullit ñi waaw ay branche des xaw ma lan des droits de l'homme au en Irak au Sénégal au euh, Mali hein ainsi de suite hein a a en Jordanie waaw HD xawma HD H xawma lan les hautes hautes xawma lan des droits de l'homme <laughs> waaw léegi lan la ñuy wax gars yi homosexuels yi góor jigéen yi hmm? gars yi nga xamante nii mais dépravation des mœurs lañ ne ba gaa yi teg leen au banc de la société ah comme niñ def ñii lan lañ leen di wax ñëw leen ci ñun ñu jox leen droit d'asile si mais c'est pareil moom laa la naan gis nga mbir yi dara beesul moo tax ma ne leen dee leen jàng siiraay yonent bi aleyhi wassalaam boo ko xamee waa ji génne ENA Sciences Po yow ma soo fa jaar xamoo luy loolu gaa yi junuñ laa taxawaan ah. non dañu moo tax comme que nag ñun suñu daara yi dañu dépassé c'est des daara archaïques parce que du duñu duñu duñu duñu duñu renouveler dara waaw mooy dañu archaïque ba ci jànge ci tablette sax wala ay ay ay kii numérique yi sax ñu bëgg na lool lool dese naa am barke waaw. kii bii moo ëpp barke euh, euh, euh, xalima beeg daa bi ngay bind ci àll wooyu moo ëpp dab nan la ëpp barke ëppul barke fenn tablette bi nga xamante ni moom ngay yor di takk tëll tëll di xool aaya yi di jàng nga nan la mais nan la ko gën a amee barke xanaa tablette jógawul ci suuf si rek xar naa wasax xar naa buuru yàlla moo ñu tàggatal maa fi samaawaati wa maa fil ardi am min moo ñu tàggatal lépp lu nekk ci asamaan yi ak suuf yi lépp bàyyeekoo ci moom tukkee ci moom muy xéewal tablette bi fan la jóge composant yi mais fi composant àll wa jóge rek la jóge mooy ci suuf si naka nga bëgg a wax ne àll wa moo gën a tedd moo gën a ëpp barke li nga xam ne mooy tablette yi ginu ko barke waaw tableau numérique yi alluwa numérique yi di léegi ay MP3 yooyu yëpp di kii nekk yu wee mais ay MP4 dépassé yenn yi ah yor ay lampe yu leer di ci nit lu bàyyi taxani bi bu mee taxani bi rek day jël temps en saxaar si lay xër lool ay problème la buur yàlla nag yow jamono ju nga amoon ak tamit réew bu dëkk boo xam ne looloo fa am ba léegi loolu lañ mën a jànge loolu nañ def lool mais yow buur yàlla bu la may nga am électricité mën a nekk ci condition yu baax jàng téere alquran lan moo gën a màgg alquran alquran xanaa lépp lu ñuy jàng ci kaw suuf di ko jànge fu nooy ak fu baax condition yu baax alquran lañ war a gën a utal condition yu baax bo ña koy jàng ñoo war a gën a baax lay condition que ñeneen ñiy def philosophie ki mat mais ñu gëmloo ñu ne ñun nañ nekk ci da parce que ronu renouveler dara suñu disque dafa périmé waaw boo gisee waaye daara yi ñu gaa yi dépassé idée yu dépassé lool la te waa asxaabul kahfi hein dañu jàngal lu am solo waaw gis nga seen monnaie bu yàgg boobu ñu yoroon nekk ci seen xuntuma ay trois cents et quelques années hein gis nga seen xunt moomu ñu ne woon ba ñu génnee ne ana mooy dem ci marché bi utal ñu ñam bañ demee indi monnaie boo xam ne dafa dépassé ñépp lañ jaaxal ñépp lañ jaaxal waaw mooy sëriñ daara bi boo nekkee ci sa gorot mooy sa daara bi jàng di wuti xam-xam di kii boo ñëwee dangaa war a xam li xew ci pénc mi ak nan lay doxee waaw nga xool xam-xam bi nga am nan nga ma ci mën a jariñe waa pénc mi mais doo ñëw rek ne man daal ma ko jële woon ca daara ja waaw ñu la nee bourse nga ne bourse jànguma ko ca daara ja moo tax yooyu loolu la mooy kooku moo tax kooku am jàngam day metti parce que masala fiqh yi xam nga ni mu bëree yépp nga naan koo mokkal tey nga am problème waaw au lieu mu jàng ay règles généraux règles générales yi nga xam ne usul ak yooyu nga xam ne boo ko xasee am dalay may boo amee matériel bi xam xam usulu ku nekk am na masala yoo xam ne dañ la koy wax nga xam ne oh, Shafi'iyya bi moom lii la ci xalaat ndax ñoom lii mooy seen usul te pourtant liiroo ko fen waaw liiroo ko fen mais xam nga lii masala bi lii la parce que mooy bu ñu toppee seen usul da nga bu ñu toppee usulu madhab ash-Shafi'i ñoom lii mooy seen point de vue vu que ñoom seen usul lii la waaw nga ñëw Maliki yi noonu noonu noonu luñ la andil nga man koo delloo. ci sharia lu bees lu xew nga mën koo delloo ci sharia ñooñ lañ naan boroom xam-xam comme mooy faq yi waaye ki nga xamante ne nii moom ab xalilam la mokkal wala ab ab ab ab ab kii la mokkal ab ab ab yi la mokkal mokkal loolu lu ci génn lu wuteeg loolu mu cag mu cag mais saa kooku kooku logiciel la rek kii la nu mu tudd ab kaset la rek boo teg muy tari bu courant coupé mu fay waaw manula wax leneen lu bees. moo tax ñun dañoo war a xam jamono danga am dafa am nu ñuy jànge waaw dafa am nu ñuy jàngee waa asxaabul kahfi radiyallahu anhum ba ñëwee ak seen mone bu bu bu périmé bu yàgg boobu ba ñëwee indi ko ci marché bi ñépp a jaaxle ne mais yéen moo tax foofu lañ leen jàppee waaw foofu lañ leen jàppee parce que boo newee fenn ci daara ji nekk di gëstu di kii boo ñëwee xoolal réew mi waaw. nga xam nit ñi lu ñu nekkee nga man leen a jariñ ci xam-xam bi sa xam-xam mën a jariñ mais dara nga coupé woog lépp waaw yow nga nekk fi di wax yoo xamante ne gaa yi xamatuñ sax wolof yooyu lu muy tekki xamatuñ li muy tekki te manoo ko wax langue bi nga mooy li ñuy waxe léegi yow manoo ko pas li ñuy waxe nga nekk fi nag di wax waxu wuyu ah parce que gaa yi waxu wuyu la ñuy wax mooy ngay wax ay wolof mais am na baat yu bari mooy xam nga làng day renouvelé wu ngay wax loo xam ne yow boo ko waxee ñu bari xamuñ li ngay wax ba pare ngay jàll te dara du leer mooy masala yu du leer parce que boo ko waxee noonu te doo ko firiwaat ne waaw loolu nag léegi gis naa ne nii lañ koy waxe wala moom la ñii li wax nii bu ko defee nga yomb mbir mi innama bu'istum muyassirin walam tub'asu mu'assirin dañ leen a yónni ngir ngeen yombal yónni wuñ leen ngir ngeen jafeñal mbir yi ngal la waay nañu nekk ñu yeewu nañu yeewu mooy gis nga gaa yi nii droit de l'hommiste yi li ñuy def loolu la waa ji Maliku Ghassan def waa la def Seyna Kaam mooy lan eh ne sois pas dans un pays ne sois pas un opprimé dans ce pays la waaw rejoins-moi waaw te sama dëkk gën a neex dañ lay gëmloo ne fii moom liberté la gisoo moom la mooy gis nga lam yaj'alka Allahu eh Ka'b ibn Malik liiral sama lettre bii fal xaq qad jafa walam yaj'alka Allahu bi daari hawaanin wala madya'a wala buur yàlla tegu la ci dëkk boo xamante ne nii obligé la ngay nekk ci suuf soo xamante ne nii non seulement yi dañuy saq da mooy dañ lay toroxal parce que yow la sa àq où sont tes en tant qu'être humain ba ñuy jëflanteeg yow noonu waaw walla madian foo xamante ni nii yàlla obligé wu la nga nekk foo xam ne on piétine tes droits les plus élémentaires loolu lañ lay wax waaw bu ko defee léegi ñu may la visa aywa yóbbu la nga dem nekk fii nekk koo xamante ne walla am asile kii di politique nekk bu réfugié politique waaw moo tax moo tax gaa yi buntu la bu gaaw ngir quitter dëkku yi nga xam ne dëkku jullit la nga jaay sa caay-caay mais foofu buñ la jàppee xanaa nga gaaw rëcc waaw xam nga gaa yi bu jegee ne am nay góor jigéen Arabie saoudite da ngay gis euh, euh, kii organisation internationaux yi niñ ciy taxawee buñ déggee ne war nañ leen a dóor pen ñu gis gis ni ñuy jóge way il faut les libérer les droits de l'homme ça c'est barbare ça c'est archaïque ça c'est moyen âge voilà il faut laisser le gars c'est pas normal def ay marche fu ne mais loolu la waa ji nag moom àggul woon ci def marche waaye bind na ko leer ne ko é eh, ñëwal fi nga xamante ne nii ñëwal fi nga xamante ne nii say droit fi lañ koy reconnaître boo ñëwee fii en plus man droit moo fi am ah. fii c'est la liberté man duma la obligé man duma la obligé mukk naan la bàyyi sa diine ñëw nekk chrétien duma la obligé ah desal sa diine mais ñëwal fii boo ñëwee fii di nga xam ne c'est ici le droit des pays de l'homme le, le pays des droits de l'homme c'est là <laughs> gaa yi gaa yi gaa yi wuñ dara ah, waaw waaw ah, maa la ko wax ah, maa la ko wax maa la ko wax dañuy dañuy dañuy dañuy wax rek waaye créé wuñ fi dara yépp am nañ ci salaf waaw amoon nañ ci ñu leen ci jiitu ci kàccorte ji de jullit nag yaa war a yeewu mooy ñi ñi nga xam ne xam nga Seydina Kaab ibn Maalik ñoom moom moom ci boppam xam na ne moom maa def lu tax ñu def ma lii waaw gaa yi tamit ñi nga xam ne ñoom la droit de l'homicide di woo di kii ñoom xam nañ ne ñoom ñoo def lu wuteek li nga xam ne moom mooy lii yoon parce que dañuy suivre ay nit waaye léegi moo xew parce que yàgg nañoo gis ci télé bi mais nag léegi xoolal réew jullit yi rek noon la ah. waaw boo gisee benn jigéen xoolal ndaw sa fi ñëwoon Hollande doon wax wax yu amul yooyu hein ne woon Djibouti xaw ma la jóge fan dañ ko doon bundu xataal ndeke dara amu ci dafa créer ab ab ab histoire totale mais fomenter créer ab ab dund boppam ne dañ ko fa daan duma di ko kii parce que dañ ko doon muuruloo mu bañ ay famille wam demoon bëgg ko mariage forcé ba tax ñu naroon ko rey mu daal di ñëw am réfugié ji ko mu nekk réfugié politique à à Netherlands Hollande waaw Pays-Bas ba mu fa demee <laughs> ba nekk fa kii nekk fa nekk fa nekkoon fa député nekkoon fa député di wër di wër ay coté côté 2007 2008 la. mais nekk ambassadeur contre ay ay ay barbarisme te lépp bu ñu koy wax mooy contre l'islam waaye ni muy traité la femme ay loolu c'est pas normal di wër fu ne di ñëw France fii ta gouvernement Sarkozy bi gars yi di ko accueillir muy ñëw fii di wax gars yi di ko tàccu di ko indi ci plateau télé yi muy wax rek ndekete yoo waa ji kàcc kat la ndaw si waaw gaa yi ñoo def reportage journaliste yi xam nga tubaab yi foofu tamit lañu wuteek ñun mooy yu kawe yu mel noonu bu amee du ñu yem rek ci liñ leen wax te pourtant ñun jullit ñoo waroon a mel noonu yaa ayyuhal ladina amanu in jaakum fasiqun bi naba'in fatabayyanu waaw mooy investigation boobu ñun duñu ko def dañuy doy ñu nit wax ñu ne wax na dëgg waaw information mais yow dégg nga diwlin def kan moo la wax loolu mais bind nañ ko sañal nañu ko Seneweb réew mii mu ngi ci mais après bu nekkee Seneweb nag est-ce que lu nekk Seneweb mooy loolu la mata ana kañ la xabaar bi wéré parce que mu nga Seneweb kese wala mu ngi Le Monde wala Le Figaro bind na ko wala New York Times bind na ko wala Fox Fox xaw ma Fox ngeen koy wax wala Fox bind na ko hein man loolu laa bëgg a xam ana fan ngeen ko teg ci ñoo xam ne bu ñu leen laajee fan ngeen ko teg ñu ne ñun on défend nos sources xam nga ne loolu waxi caaxaan la mooy tubaab bi def investigation te lii ma lay wax boo ci bëggee lu leer demal Cheikh Google nga tapé député une députée néerlandaise d'origine musulmane euh, euh, somalienne wala ñooñu la Djibouti wala somali waaw 2008 ah. bi fi doon woote naan dañ ko doon torturer gars yi dem ci ay njabootam dem remonter Afrique dem remonter ba gis ne waa ji nekk ndaw si waxul dëgg. parce que moom ci boppam mais condition mais baayam mais moom mooy mooy mooy mooy mooy bébé gâté la woon quoi. enfant gâté la en plus fi ñu ko doon yóbbu muy jànge Kenya. mais ci école boo xam ne xaw ma la school ek ci école angle anglophone yu baax xam nga ci ci ñaay anglophone mais yoo xam ne vraiment yëfa gën a cher di ko fayal lu cher mais di ko defal lu ne mo ñu dem frère lañ fekk freeram ak ay ay copine am ak yooyu ñu interroger leen ñu wane ko diñ ko wanee <laughs> allahu akbar waaw dëgg gi feeñ caaxaante ñu wan ko teg ko ko muy muy muy jooy jooylu waaw ne ko kersa waroon na laa rey gaa yi wan ko ko manula weddi ne ko est-ce xam nga kii tegal ko reportage bi ah moo xam ne si kii freeram am la kii ay copine de de de de collège la woon ñuy def ay témoignages ne kii dara defuñ ko dara de kii fii baax na ba condition yu baax la ne woon lu ne lañ ko doon defal ay parent wam lu ne lañ koy defal lañ ko doon defar dañu yekk daal mu dem yoonam waaw mais foogoon na ne du feeñ waaye nekk ci lëndëm bu jant bi génnee ay waay ngeen rus de def yaramu neen ci lëndëm gi caay caay bu jant bi feeñee nga am problème waaw looloo ko dal moom waaw ndaw soosu looloo ko dal mu feeñ muy jooy dafa mujj démissionné ah lu muy def parce que amul dafa démissionné dem xaw ma États-Unis xaw ma fan kenn déggatu ko voilà mooy gis nga façon yooyu gis nga tubaab yi niñ leen jàppe woon waaye c'est le symbole de femmes kii léeg-léeg nga gis ci ñoo xam ne dañ leen di jox ay prix Nobel ay lu nekk waaw mooy tout le temps c'est waaw neewuñu nag gaa yi nga xam ne tamit dañuy nekk fee di di di di jéem a nit ñi ci yenn yoo xam ne di taal ay xale yooyu waxuñu loolu kenn questionné wu waaw ay xale parce fi muy jànge ab ab ab école école la loolu bu dee loolu dëgg la bu dee dëgg la mooy loolu kenn ko cautionnéwul ci loolu l'islam waxul loolu waaw parce que waa ji école lay dem ñu taal école ya loolu waxuñu loolu bu dee ne dëgg la parce que man information yi nga xam ne ay laa 2 CNN ñoo ñépp gaa yi yépp li ñuy wax man dara laa jutul gëm fekk awma lu ma ci leer naa jàpp daal ne ah lii daal ñu ngi koy wax waaw te tamit lii lañ bëgg ñu gëm en tant que jullit te lii lañ bëgg àddina biy doxe en tant que ñoom jàpp nañ leen maîtres du monde mais nag dara laa ci dul kër waaw fekk aw ci lu leer rawatina lu ñuy wax ci jullit dara laa ci ay points yu bari laa ciy def ba keroog ñu may wax lu leer may am lu leer luy wane ne ñoom ñii li ñu wax noonu la deme waaw kon gis nga kon dara beesu fi maliku Ghassan yónni Seydina ah Kaab ibn Malik ab lettre ab bataaxal naan ko dégg naa sa waa ji daf laa bàyyi daf laa parqué dañ laa daanu embargo rek waaw te buur yàlla nag te tegu dëkk boo xamante ne suuf soo xam ne suufu toroxtaange la daara hawaanin wala madian ak foo xam ne say àq duñ la ko reconnaître moo tax bari gaa yoo xam ne réfugiés yoo xam ne dañuy dañuy créer rek dañu naan ñoom foofu dañ leen di bunduxataal wala en Afghanistan